أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام النووي رحمه الله الحافظ الحجة في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم afdalu salaati wa azka salaam fil baabi saani cashar ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa canhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala yacqidu ash-shaytaanu calaa qaafiyati ra'si ahadikum idaa huwa naama salaasa uqad yadribu calaa kulli uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa ida stayqada fa dakara allaha taala nxallat uqdah fa in tawadda'a nxallat uqdah fa in salla nxallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiba nnafs wa illaa asbaha xabiisa nnafsi kasalan muttafaqun alayhi qaafiyatu rra's axiruhu qaala al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis bi ginnaaw biñ gisee ci chapitre bi baabu fadli qiyaamul layl chapitre deux cent douze di wax ci ngëneelu euh, taxaw di julli guddi suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille cent soixante quatre mu ne woon wa an ibni Mas'uud radiyallahu anhu annahu qaala dhukira ah, ah, inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun naama layla hatta asbaha ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bii nga xam ne waxoon nañ ko sax ne moo ciy tegu muy xadis mille cent soixante cinq mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena hmm? yaqidu shaytaan mu ne shaytaane day fas mooy day yeew day def ay në day takk waaw ala qafiyati ra'si ahadikum imaamu Nawawi ci suuf mu ne qafiyatu ra'si rahimahullah mooy axira mooy ca gannaaw ca gannaaw bopp nit ki ca catu karaw ga ca doq ga seytaane dafay yeew takk fa dafay def ah kenn ci yéen ida huwa naama bu nekkee day nelaw salaasa uqat ñetti fas ñetti na la seytaane di ràbb lay takk ci ginnaaw doq nit yabribu bu ko defee nag ba pare après dóor ci loxoom yabribu ala kulli uqda dóor ci nag ci ci ci ci ci ci ne bu nekk fas bu nekk ne nag waa ji ne waa ji nelaw noonu alayka laylun tawil maa ngi lay dénk guddi gu gudd waay te neex farqud way départal nelawal nelaw yu xóot man iblis loolu laa lay wax <laughs> waaw fay nistayqala waa ji nag bu yeewoo fa zakara allah tudd turu borom bi nga xam ne taala moo kawe te yéegut in xallat uqda benn e, ci fas yooyu nuyooyu mu defoon daal di fecceeku waaw fa ida tawaddaa bu ci tegee yamul ci tudd yàlla kese mu jóg jàppi in xallat uqda beneen daal di fecceeku waat ñaara ngoog léegi mu des benn fa in salla bu jullee in xallat uqda uqaduhu kulluha bu jullee nag yépp dañandoo mooy buñ mujj bi dañ yépp set mu set wecc fa asbaha waa ji mujj xëy nashitan nekk koo xam ne ku sawar lay doon ci jaamu yàlla tayyiban nafsi bakkanam daal di teey ci jaamu yàlla ak lépp loo xam ne moo koy may ngërëmu boroomam waaye mu ne wa ida asbaha wa illaa wa illaa wa illaa dee ne deful benn ci yi moom daal daan nelaw ba heure bu ko neex mu yeewu tuddul yàlla jàppul julliwul yoonam newu ci waaw bu boobaa nag luy xew asbaha day mujj xëy xabiisa nafsi waaw bakkanam daal yées lool ci lépp lu koy jëme ci jaamu yàlla waaw da ciy tayyeel ba pare kaslaana kaslaana nekk ku tayyeel ci loolu lépp lu koy jëme ci yàlla yoon yi jëme ci yàlla yépp da ci non seulement bakkanam du ko nangu waaw waaw du pare ngir def lu baax dara ngir yàlla même buy def yenn yi sax da koy def jibiliya wala lool wala ngir turam ngir ñu tudd ko wala ngir euh, réeréeru noo ngir déggatal ñu ne ah ñu koy tagg waaye ngir yàlla déedéet waaw ba pare taslaana bu pare da cay day tayee ci jaamu yàlla lépp lu koy may ngërëmu yàlla waaw léegi nag bu dee yii nii comme ñoom gis tëlëg yooyu nag ñoo taxaw dina ciy def dina ko def waaye c'est pas ci yàlla non yàlla taxul voilà mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Bukhari na ko noonu Euh, taalibeem dal imaamu muslim abul husayn bokk nañ ko solo léegi laaj bi mooy est ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ avant seen sëriñ imaamu maalik solo woon ko kitaabu salaa jaamu targhibi fi salaa naka noonu al imaamu ahmad ibnu muhammad daal dina koy solo naka noonu al imaamu abu daawud an-nasaa'i ak ibnu maaja imaam at moo ko solo woon al imaamu al buxaari benn bërëb la ko nit Euh, fi ñu gisoon xadis bi wees waxoon nañ la ñoom la rangale waxoon nañ la xadis Seydina Abu Hurayra bunt yi boog la rangale ginnaaw boob xadis Seydina Samura la ci après tegoon ci xadis bi ñu gisoon bi weesu bu Seydina wa Mawlana ibn ah, Abdallah ibn euh, euh, Mas'ud bi ñu fàttali sànq bi ñuy tàmbale al muy baabu tahajjudi bil baabu uqadi shaytaan ala qaafiyati ar-ra's wala aqdi shaytaan loolu lépp man nga mën nga baabu uqadi shaytaan mooy fasi shaytaan yi muy fas ci ginnaaw bopp nit ki idaa lam yusalli noonu la ko imaamul Buxaari yi tudde bu dee ni julliwul billahi li ci guddi léegi wala aqdu shaytaan fasub shaytaane mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yusuf mu ne nettal nañu suñu sëriñ da Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina la deux cent dix-huit rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Maalikun wax nañ la xadis bi imam Malik indi na ko mu ngi noonu moo axbarana mu ne xabaara nañu Malikun li Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari almadani imaamu daaril hijrati gane addina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn addina la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi an Abdi Zinaad mu jël ko ci Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Madani siiw woon ci Abu Zinaad rahmatullahi alayhi gane addina la soixante-quatre génn addina la cent trente rahmatullahi alayhi ci wuute bu ci am an al-A'raj mu jël ko ci al-A'raj ibn Abdirrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj ñi Abu Dawud moo doon dakkantalam ñi Abu Hazim ñi Abu Muhammad génn àddina la 117 rahmatullah alayhi an abi hurayrata jële ko ci al-hafiz ad-dawsi abu hurayra ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la gën a dëgër la 59 rahmatullahi alayhi wa radiya anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yaqidu ash-shaytaanu ala qaafiyati ra'si ahadikum idha huwa naama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawiilun farqud fa in istayqaza fa dakara allaha an hallat uqda fa in tawadda an hallat uqda fa ida salla an hallat uqdatu uqdatu uqda fa asbaha nashitan tayyiba an-nafs wa illa asbaha khabitha an-nafs kaslan al-imamu muslim kanta moom mooy borom benn borom la gondi kitabul masajidi wa mawadi'i as-salat babu ma ruwiya fi man nama al-layla ajma hatta asbaha moom mi moo dajale woon hadith hadith sayna ali la jiitaloon hadith ibn Mas'ud bi boobu la njëkkaloon ci buntu boobu ah, bi surah yi def mooy biñ gis bi weesu après mu teg ci hadith ba ko jiitu woon a jiitu mooy bu Seydina Ali ibn Abi Talib bi ala tusalliyaan boobu yeneen saa doole après mu teg ci hadith bi di bu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra ñetti hadith yooyu la indi fi surah yi def bunt bi kese mu ne haddathana Amr ibn Naqid wa Zuhayr ibn Harb mu ne nettal nañu suñu ñaari sëriñ ki ci njëkk muy Amru ibn Naqid di Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sa'd Abdullah ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz Abu Usman rahimahullah génn àdduna la 231 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad euh, euh, al-Baghdadi rahmatullahi alayhi moom nga xam ne ponkal la woon moom moom <laughs> <laughs> la hawla wala quwwata illa billah non <laughs> ah waaw allah <laughs> léegi moom Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama Saway al-Baghdadi rahmatullahi alayhi gane àddina la cent soixante génn àddina deux cent trente-deux qaala mu ne Amr su ma sëriñ bu njëkk bi de Amr an-Naqid moom nii la ko waxe dana haddathana nettali Sufyan ibn Uyayna mu nekk ñu nekk mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Hamar al-Kuufi al-Makki rahmatullahi alayhi génn àddina la 107 génn àddina la 192 rahmatullahi alayhi moom an abi zinad comme bale moom fii place imaamu Malik moom la ndax euh, ñoo bokk sëriñ ñu ko jëlam abu zinad gis nañ ko sànq ko anil A'raj gis nañ ko sànq an abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' yablughu bihi nabi mu koy jotale wax ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yaqidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad idha nama bi kulli uqdatin yadribu alayka laylan tawila ne alayka laylun tawila alayka euh, bi dafa def laylan mooy maa ngi lay dénk nga nelaw nelaw guddi goo xam ne gu gudd la fa ida stayqasa fa zakara allahan hallat uqda wa ida tawadda an hallat anhu uqdatan ah, fa ida salla hallat al uqadu fa asbaha nashitan ah, tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan kon hadis baa ngi nii nii la ko al imaamu eh, daal di indi eh. léegi nag mu des mu des waaw léegi eh, eh, eh, léegi xadis bi ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañu nekk ñu ne la lëkkaale bi bunt bi ñu nekk mooy ne di wax ci ngëneelu julli guddi day dellu rek ci soññaate bi yeneen saa salaam doon soññ ñoom Seydina Ali ak xeet bi ci ñuy julli guddi imaam bi mu tegee xadis boobee radiyallahu taala anhu anhu moom Seydina Ali affaire bi après la ci tegoon xadis bi nga xam ne mooy xadisu Ibn Umar bi nga xam ne moom da doon gént gént yam gisoon yoneen saa sallam ne eskay ibnu Umar de nit ku baax la waaye bu doon ne euh, ni'mar rajulu waaw eskay góor googee bu doon ne dina julli guddi mooy ba léegi di jëm ci soññ bi waaw waaye mu teg ci hadith ibnu Mas'ud ka nga xam ne moom daa nelaw guddi gi yëpp julliwul diitu loolu mooy imaamu Nawawi loolu wax moon di hadith bi ngir wan ne julli guddi la mais waxoon nañ la liñ gis ne moo gën a dëgër comme niñ ko leera woon cataay bee ñu génn loolu gee woon gee waa ji julliluwul voilà mu ne yoneen saa sallam di wax ci li nga xam ne mooy doyadi goo xam ne moom la euh, euh, seytaane du doyadal ku mel noonee te loolu jógawul lu dul ci taksiram mooy ci waa ji gàttañ loom moo tax seytaane am ci moom buntu boobu ba jàppe li nga xam ne noppam bi muy tapissoir foo xam ne fa lay defee mbiiwal fa lay sawe fa lay tuure ndox loolu nekk lu garaaw léegi nag mu daal di ciy teg lii di la wan comme si hadis bi ñu génn bu mu maçon bi da wan nan moo tax nelaw yi di xuut léeg-léeg <laughs> mu ne eh, eh, eh, ba léegi di wan loolu buñ ko xamee mooy nañ ko moytu waaw parce que ñu fi wax yëpp ne saytaane daa mbiiwal ci mu kooku la saytaane mbiiwal ci noppam c'est pour ñu moytu di mel ni waajooju di def noonu waaw moo tax sax am na ñeen ñoo xamante ne nii bon gis naa leen ci suraaxu <laughs> am la kii yi nawa kii yi nu mu tudd Riyad bi ne am na koo xamante ne nii da doon weddi affaire bi quoi. waaw da doon weddi affaire bi xam nga rek gars yi dañoo bëgg weddi quoi waaw naan waa yow loolu waa yow loolu loolu nan lay noonu xam nga rek gars yi gars yi mais <laughs> nee na waa ji doon weddi affaire boobu quoi far léegi mu nelaw bi mu nelawee mu nelaw après euh, yeewu euh, ñu gis euh, am am am am am saw muy siit ci nopp yi <laughs> waaw mooy dafa nelaw ba départ bu julli waaw. léegi mu yeewu lii affaire yi sawaay euh, mbéewal yi di di di di siit ci nopp bi waaw allahu akbar mbéewal yi di siit ci nopp bi mu leer na ko ne ah moom delam doon weddi naan loolu loolu loolu ndekete moo ko dal voilà waaw kay léegi dal na ko mu ngi nii euh, euh. <laughs> seytaane ji daal dinay eh, eh, eh, yeewu sawaay di di del dinay mbiiwal ci nopp bi comme que da ko woon da doon wallahu <laughs> taala alam mooy pour ñu bañ a mel noonu la ngir kon duñu pousser ci ñuy taxawee li nga xam ne jaamu yàlla bu mag boobu di qiyaamul layl léegi nag mu indi xadis bi xadis bii mel ni day leeral lan moo tax nelaw yi di xuut ba waa ji du mën a jóg di julli yeneen saa salaam nañu nit ki bu dee day nelaw saytaane day ñëw takk def ñetti në ñetti fas lay fas ci doq bi ci ginnaaw bopp ba pare nag daal di ciy dóor bu nekk ci benn ne maa ngi lay dénk nag guddi gu gudd nelaw yu neex waay waaw waaw bu dee ku dugg ci mbàjj la mu nuggal ko lool bu dee ku ne foo xam ne it bon tàng na ba talul mbàjj waaye mu jékki rek ngelaw lu neex daal di koy dugg en tout cas ba mu te lool en général waa ji guddi gi yee mën naa nekk di dàqanteeg yooyu di fëgg fii di def nii du mën a nelaw waaye bu julli waaj a jege wala bo heure boo xam ne war na cee mën a jóg def dara rek nga gis nelaw yi dugg ko kay waaw ba bu moywul naaj bi moo koy yee <laughs> ndekete yoo iblis moo fas fas yi ne ko ëcca voilà alayka laylun tawil farqut ay wa départal na nelaw yi neex bonne nuit neeral dooral jusqu'au petit matin <laughs> waaw comme ku doon wax lool <laughs> léegi boo ko defee waa ji nelaw yu xóot nag waaw mu nefalee xaran rek bu xaranu nit muy nelaw nelaw yu mitt yoo xamante ne nii moom du yëg li géej gaar yi waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee ah lii mooy lëkkaale bi moo imaam bi wane ne kon ah te zikrullah moo koy dindi waaw te yonent bale saa saam ah xam nga wax nañu ne ki nga xam ne daa jàng ayatul kursi ak ñaan yi ñu gisoon gisoon nañ yooyu saytaane du la mënal dara mooy lii mooy à l'exception dañu ciy xame boobu recoupé hadith yi entre yooyu gii mooy ki muy def lii mooy ki nga xamante ne nii mooy waa ji deful yooyu ah waaw booy nelaw yi mu waxoon waxoon ko ñoom Seydina al-Bara ibn Azib gisoon nañ ko ci seen buntu gisoon nañ ko fii ci Riyad bi que ne ñooñu noonu boo bokkul ci ñooñu yow defoo yooyu booy yow nag yaa gaaral sa bopp ci saytaare def la yi voilà kon affaire mi loolu la waaw loolu la. waaye tamit leer na ñi nga xam ne saytaane da leena du leen jege comme al anbiya lool c'est sûr loolu moom taxul ñuy wax waaw ak képp koo xam ne nekk nga seen dono bu mat sëkk boo xam ne mooy yonent yi alayhi salaam nee woon non seulement yaay dañ koy ràngoo ba pare di doxe li nga xam ne mooy seen jàngale comme di jàng yi nga xamante ni ñoom lañ jàngale nit ki booy nelaw na ko def boo ko sàgganee yow yaa am ubbil ngandum ngandum boulevard ngir saytaane yi daal lay daal di lay saax saaxee ci guddi gi. waaw seytaane daal di lay yeewu yeew yi waaw kon nag mu ngi noonu ne eh parce que sax na yonent bi saa saam nee na ku fi jàng aayatul kursi yu booy nelaw kooku day koy aar ci seytaane ba ni muy yeewoo waaw ak yu mel noonu ak yoo xamante ne nii bari na di wax ci yooyu nga xamante ne nii day wane ne kon nag mooy yii il faut buñ ci bëggee mucc eh, nañu sàmmonte ak li nga xamante ne nii nañu sàmmonteeg yi nga xamante ne moom la Euh, euh, euh, saytaane moom la yonent bi alayhi salaatu salaam bi jàngale voilà loolu il faut ñu def ko sinon rek problème day am voilà mooy moo tax buntu yooyu am solo yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom yónnuwu ko quand même abasan quoi loolu il faut ñu xam ko yàlla yónnuwul benn yonent ngir fo am jàngaleem yi nga xam ne même buñ la nee sax lii du farata mais même boo ko bàyyee na la leer ne yaa ngi exposé sa bopp ci loo xamante ne ni mooy man na la yàqal loo xamante ne nii farata lay doon après waaw muy yow boo newee di nelaw di di bañ a sàggane yooyu ñaan yiñ gisoon ci seen buntu ay ñaan booy tëdd ak yooyu noonu aadaabul ibtijaa eh, eh, eh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy tegginu booy nelaw nan ngay kii ak tamit yooyu ak tamit yooyu boo ko sàgganee sa yoon newu ci sa waay yaa ubbil saytaane tamit boulevard ci yow ba nga xam ne mooy farata muy julli fajar boo mayul dala koy dala koy dala koy perdre loo ndax sàggan bi nga xam ne yaa ko def parce que yaa ko franc bi nga xam ne mooy Iblis ki mbokkam mu yées mi yow yaa ko yaa ubbi sa protection nga wàcc. waaw kon nag loolu dañ bu ñu ko moo tax nañ ko lëkkaaleeg buntu yooyu ci la ñuy xame kii nii eh, li muy dal ñi nga xamante ne mooy ahadukum bi waaw yaqidu ash-shaytaanu ala qafiyati ra'si ahadikum kenn ci yéen mooy ñi nga xamante ne nii. Euh, ñii ñu la wax ku def yi nga xam ne yonent bari saa saama ci waxoon lu leer te ni ku ko def seytaane du la mënal dara waaw waaw te faatoo ci fitra nga faatoo xam nga ne mos te faatoo ci fitra nekkul ki nga xam ne seytaane ñëw di ko di ko di ko sonal voilà kon loolu yëpp nañ ci bàyyi xel euh, te jàpp bunt yooyu te di ko doxe te di ko doxal xam ne lii mooy euh, hadiyu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mooy li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, lee li yonente may sa saam lii mooy lim fendi de waaw waaw lii mooy njubam gi nga xam ne ci la newoon waaw mais nag bu ñu ko sàgganee jënd ko ay bolot ba nelaw jot wala di carte wala nekk di jouer ay PlayStation wala di waxtaan ak suñuy gaay di déconner di nuit blanche ba kii après ñu tëdd ah te dinañ yàgg bëgg a julli fajar bu ñu ko man même buñ ko bëggee waaw wal iyaazu billah kon loolu Euh, nañu def euh, attention ci loolu ko waa waaw jamono ji ngay nelawe moom boo bañee yenn yi di la ci fekk mooy naga nga takkook li nga xam ne mooy azkaar yi nga xam ne ñoo rot ci sunna ak yooyule waaye bu la loolu rëccee sax boo yeewoo kenn waxu la léegi waa kon man yow attention man léegi am naa benn laaj léegi ku def loolu yow boo yeewoo jarul ngay ngay ngay ngay kii ngay ñaan comme yi mu wax ne boo tuddee turu yàlla dañ naan si mais boo yeewoo amul woon azkaar yi ñu waxoon boo yeewoo ah sikkar yi ñu waxoon nit ki bu yeewoo li muy wax du gisoon nañ ko ah voilà <laughs> yooyu mooy tudd yàlla ci luñ joyal boo tudd noo ko tuddee baax na waaye rawatina yi nga xam ne comme ni ko imaamu Nawawi di waxe ci bi muy sara hadis bi ci fee bi naan eh, te yooyu tudd yàlla bu ne baax na waaye yi gën mooy yi nga xam ne moom la yeneen saa salaam doon def te dajale naa ko ci sama téerew al azkar te ñun ñii gisoon nañ ko fii tamit ci li nga xam ne mooy riyaad bi walillahi alhamdu wal na kon waxuñ la ne yow boo yeewoo sa monteeg yooyu mooy avant ngay tëdd après ak sax boo yeewoo intervalle ci guddi gi daal di jóg dem tuuri ndox wala am lu la yee nga yeewu après jógaat bay tëddaat nga waxaat nga tuddaat yàlla te boo jóg noonu nga tudd tur yàlla na boo yeewoo voilà nga tudd tur yàlla da lay da ngay gën a nekk ci li nga xam ne day jokkaloo tudd yàlla gi nga defoon bu njëkk ak bi nga xam ne moom nga mujj def nii nga nekk ku sawar voilà ci jaamu yàlla ba pare seytaane yi sori la waaw boo jógee nag jàppi loolu da lay gën a téye sawarlooti ndax dugg nga ci njaamu jaamu yàlla joo xamante ne nii euh, euh, géej gi nga duggoon muy géeju xayal ni nga xam ne moom nga duggoon te ba ngay dugg yonent ba moo tax yonent bay saa saa bëggoon boo ciy dugg nga jàpp nga ànd ak laab moo taxoon waxoon sayyid al-Bara ibn Azib ne ko boo demee ngir bëgg tëddi ila awayta ila firashika fa tawadda wudu'aka lis-salat na nga jàpp sa njàpp gi nga xam ne moom ngay jàpp ngir julli voilà nga xam ne boo ciy dugg da ngay ànd ak laab ci nelaw yi waaye boo génnee ba yeewu li ngay jëkk a def ginnaaw bi nga tuddee sa borom mi nga xamante ne nii moom Euh, euh, moo lay ginnaaw bi nga xam ne ci la la faat faat gu ndaw goog Seydina Ali radiyallahu anhu doon junju keroog euh, ci allahu yatawaffal anfusa hiina mawtiha loolee ginnaaw lool nga sant ko moom mi nga xam ne moo yooraat sa sa sa bakkan ba ni nga xamante ne ilaa ma sha'a ba di ko soob nga sant ko léegi jóg nag nga xamante ne dugg nag ci njàpp gi nag jàpp defati jàpp googu mu gin laa setalati nag sa biir ak sa biti waaw daal di lay laabalati yokkute laab nga laabati après nag nga daal di nag jublu nag sa borom nag daal di koy rakkaal la tax jàpp ñu daal di koy yoonal ci lu bari sinon jàpp moom kese waxoon nañ la euh, jaamu yàlla la nga jóg daal di rakkaal sa boroom boobu nag nga nekk koo xamante ni ubbi nga yow lépp lu yoon yiw ci journée bi ubbil nga ko sa bopp. sinon boo ko deful nag mooy lépp lu yoonu yiw yaa ko fat lépp lu yoonu musiba nga ubbil ko sa bopp moo tax ci loolu ca Abdullah te ngay sawar waaw lépp sa mbiru bopp yoo xam ne dara yàlla amu ci yooyu moom liñ ci soob ak int Abdullah intérêt ñeneen mais li nga xam ne moo lay jëme ci sa boroom da nga ciy moom lay yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan boo ko defu wa illaa asbaha xabiisa nafsi kaslaan waaw boo yeewoo du mu ci man di demee moo xam defoon nga azkaar yeeg defoo ko boo deful lii mu wax fii tudd yàlla jóg jàppi julli boo ko deful yow de toute façon da ngay nekk koo xam ne di nga sawar ci lépp ba def jaamu yàlla yi lay amal intérêt sax man nga cee tàyyel loo xamante ne ndax sa intérêt la di yëwénal sa dund mais nga tàyyel ci waaye nag yi nga xam ne moom yëfu bakkan kese la kese kese kese kese kese ak iblis ak yooyu yooyu moom nga sawar ci mel ni kabri buy cëppi cëppi wal iyaazu billah kon loolu lu ama am solo la quoi hmm? kon nda eh, tamit dañ ciy xamee ginnaaw kon lëkkaale baa ngoog mooy loolu yëpp nañ ko moytu tey tëkk ko ak li nga xam ne moom la yonent bay saa saam jàngale waaw buñ bëggee xiyaamul lay li gi ngëneel yi ñu daal di koy am bën di yeewu ci guddi gi bu ñu tëddee mooy il faut nañuy def yooyu sinon bu ñu ko deful saytaane day yeew de ñetti yooyu yoo xamante ne yooyu xaqiiqa la kanta boroom xam-xam yi ñuy wax naa mais loolu est ce que du majaaz comme fi ñu jóge woon rek ci euh, que day day day tuur ndox ah ci li nga xam ne mooy euh, nopp waa ji ñu ne mais loolu est-ce que loolu oqat yooyu euh, li gën a dëgër mooy ñu ne looloo xaqiiqa la mooy dëgg la yoo xam ne mooy réalité la du ay magasin mooy ay yeew la yu ñu xam yoo xam ne que yoon la xamal na ko comme ko xamal nëbb na ko ñiñ ko nëbb voilà comme ni nga xamante ne nii noonu la euh, ki nga xam ne mooy njibarkat bi di njibar di ëf waaw min shar wa min shar naffasaati fil uqad jigéen ñee ci ay waaw mooy barkat yu jigéen ñi ñoo ci ay di ëw di ëpp di takk waaw di di liggéey waaj ji di ko faj waa di wax turam di am yu ñaaw yu ñuy wax ci moom di wax di wax di wax seen yooyu ñuy def addi ah da di tuf daal di takk waaw bu ko defee muy def ay effet ci waa ji comme yu mel noonu lu seytaane di def waaw waaw akbar waaw loolu la waaw wal iyaazu billah kon Ah, loolu la am ñu ne bon mbir mi benn mbir la rek ah, eh, boo xamante ne nii magaas la mooy day wane ne gaa yi eh, ñoom duñ ci mën a mooy da koy da koy da koy da dugal ci foo xam ne iblis day day da koy noot waaw ci loo xamante ne nii sawaay dootul manati lu dul nelaw yu xóot dina yëgadi di day yëgadi ci lu koy jëme ci yàlla ak li nga xamante ne mooy jóg julli wala ay nodd ak yooyu comme liñ gisoon ci xadiisu eh, li nga xamante ne mooy ibnu Mas'ud rahmatullahi alayhi kon mu ngi noonu ñett yooyu la ci yeew waaw waaw ñett yooyu boo demee yii nag ñu daal di tegu ne daal di tegu di ne hmm? te loolu nag góor ak jigéen a ci yem moo tax ñëw na ci hadis bi yoo xam ne naa Jaabir bu mel nii al imaam euh, Ibn Khuzayma moo ko solo ak imaam Ibn Hibbaan comme ni ko al imaam al-Haafiz Ibn Hajar tudde mu ne ma min zakarin yonent saa salaam foofu Seydina Jaabir mu ne yonent saa salaam nee ma min zakarin wala unsa illa ala ra'sihi jariirun ma'quudun hiina yarqud amul benn koo xam ne góor la ci wala jigéen lu dul na ci boppam am na jariir mooy xablu mooy buum yoo xam ne moom la ñuy yeew ci nelaw loolu wax nañ la mooy yooyu yu am la mais ki bu dee daa tudd turu yàlla buy euh, def euh, yële. Euh, li nga xam ne mooy azkar yi balaa nelaw yooyu iblis du ci man tus voilà du ko manal dara du ko jege voilà mais boo ko yow non seulement ba ngay dugg sa kër tuddoo turu yàlla waxoon nañ la boobu sawaay day ñëw mais gay ñëw leen iblis boo dugg sa kër xam na ndax tudd nga yàlla am tuddoo turu yàlla <laughs> boo tuddul mu woo gaay aca gaa yi ñëw leen am ngeen non seulement am ngeen fu ngeen fanaan bu dee ba ñuy lekk kenn tudduñu yà turu yàlla mu ne non seulement am nañ fu ñu dortoir waaye am nañ lu ñu nuur lu ñu ab reer boo xam ne moom la ñuy këllëmtikoo waaw moo tax gaa yi <laughs> waaw <laughs> Iblis bokk ñoom lekk gi nag <laughs> léeg-léeg dañuy dóor ba sonn kenn duñu suur léegi nag ñuy ut leneen lu ñu feccalee ndeke ñoo ko teg seen bopp Iblis yi raafal affaire yi seen wet ñoo leen ruur li naan xar mu ruur ci ab tool ñoom da leen ruur <laughs> ruur seen reer bi ñu am problème walla iyaazu billaah <laughs> waaw <laughs> waaw léegi nag ki nga xam ne nag yii da koo dal mooy pour yeneen saa saa nag nii mu ko waxe ngay def de tuddu turu yàlla hein eh, daal di eh, jàpp daal di julli waaw waaw sinon waa ji buy julli dina tuddu turu yàlla bu jàppee bismillah tuddu turu yàlla voilà yooyu yëpp day dindi li nga xam ne mooy affaire bi ko quoi waaw <laughs> léegi ñenn ñi ne bon yeew yi misaal la rek boo xam ne mooy saytaane li nga xam ne noonu lay amee mémise voilà maîtrise ci nelawkat bi ah que ne yooyu liñ jublu nag ci yeew yooyu mooy xol bi lay kii comme que moom mooy alwaswaasul xannaas day jam ci xol bi lay fexe daal di neutraliser ci lépp loo xamante ne nii yiw la guy jóge ci borom bi tabaaraka wa taala mën a dégg ci biti bu ñu koy comme nodd ak yu mel noonu. voilà du ko dégg waaw bu ko defee nag mu nekk koo xam ne guddi gi day guddi ci moom muy nelaw nelaw bu neex waaw mbir loolu walla iyaazu laa ne loolu lële moo gën a dëgër waaw hmm hmm mooy ne affaire yi ay kii la yu leer yu am yoo xam ne borom bi xamal na ko comme ko xamal waaye daal dina koy euh, euh, xañ képp koo xam ne euh, bo moom la ko xañ am na ñeneen ñu ne non ñetti yooyu mooy ledd la ñetti yeew yooyu comme li imam al-Hafiz wax mu ne am na ñenn ñu ne no yooyu ñetti yeew yooyu mooy lekk gi naan geeg nelaw waaw lekk naan nelaw ndax li ëpp li nga xamante ne nii li am na min man aksaral akla ba shurba naw nawmu ñu neen li tax ki nga xam ne daa bari lu mu lekk bari teg ci ñu neen déet mu naan lu bari kooku ay nelawam day bari waaye loolu xam nga ne dafa sori ko wax waaw loolu moom taxul ñuy wax <laughs> loolu moom daa sori mooy li mbir mi daal lenn la mooy li yoleen saa saa wax dafa leer naññe waaw loolu lu am am solo la ko que ne yëf loolu la waaw wallahu taala alam hmm? wallahu taala alam waaw ah ah léegi kon nit ki bu bëggee kon daal lii lépp mooy daal mbir mi yépp rasul am mooy zikrullahi tabaraka wa taala li nga xam ne daal mooy mbir mi lépp li ko yor li nga xamante ne mooy li gën a màgg lu nit ki mën a nekke mooy tudd turu yàlla ci bépp xaalam bu ko defee loolu dina tax mu daal di deñ ci moom waaw mu daal di ci moom loolu euh, nañ ko bàyyi xel wallahu taala boo ko deful nag ah kaslaan ngay mujj mujj waaw tàyyeel ci lépp loo xam ne jaamu yàlla la waaw ci lépp loo xam ne jaamu yàlla la buñ nee nii ça va c'est que non non j'ai du temps quoi après tout à départ waaw waaw <laughs> waaw al nag am na lu am solo wax mu ne euh, waa ji euh, nga xam ne day mujj nekk xabiisu nafs ki nga xam ne moom bon moom amul habitude di julli guddi mais bu dee koo xam ne daa am coono bu ko masa dal benn jour bon da ko dikkal mu daal di euh, bujjanti kook taxul kook bokku ci voilà <laughs> ndax loolu sax na que ne borom bi day bindal pay ki nga xam ne daa day julli euh, guddi da koo tàmm di def bu dee daa am lu ko gaaral ba defu ko ko day nekk li nga xamante ne nelawam yooyu sarax lay doon ci moom voilà kon loolu lu am am solo la waaw am beneen affaire boo xam ne ñoom imaamu Nawawi ñu ngi koy wax ne lii yoneen saa salaam ne bu kenn ci yéen di wax naan xa xa xabisat nafsi sama bakkan daal walla man daal tey daal euh, sama bakkan kii woo quoi xabisat xabis mooy lu ñaaw mooy lu baaxul waaw sama bakkan daal mu ne loolu ak lii bokkul xam nga fii dana xabisat nafsi parce que léegi dana nit ki bu mu ko askanele boppam alors que fii day wax xaalu koo xamante ne nii lii way xaalam waaw mooy ci càgganteem. ci la ko lii dale voilà mu ngi noonu wallahu taala alam waaw kon nag mu ngi noonu kon ci kaw noonu la ñu jeexal xadiis eh, wallahu taala alam al imaam al xaafiz